A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Amma ba'du fa yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati Taaha alayhi salaatu wassalaam. ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yataxaafatuuna baynahum in labithtum illaa kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon muy laay bii lañ war a jël tey muy téeméer bi ak ñett suñu boroom moo ngi doon wax kon bu ñu ëffee ca buftu ba daldi ñu daldi pang ñi nga xamante ne nii ñooy way bu job mu ñaa jaamu ña bu keroogee seen bët yi nag daldi daldi bëla ñu buqi ko nag ndax tiit mu ne yataxaafatuuna baynahum ñu ngay waxante ndànk di xuumtu di wax ndànk nag seen diggante lan lañuy waxante ñenn ñi ca ñoom ñu ngay wax ñeneen ñi naan in labisum illaa ashra naan yéen de moom xam leen ne mooy àddina ga ñu jóge loolu de moom saxuñu fa mooy nekkuñu fa woon lañ fa def yépp ndekete daal weesuwul fukki fan mooy weesuwul dix jour de am ñu ne loolu mooy seen bàmmeel lañuy wax ne yàgguñ ci bàmmeel yi loolu lañ ne matul sax fukki fan ndax na suñu boroom ne ñun de alamu ñooy ñi xam dëgg-dëgg bi ma yaquluun ci li nga xam ne moom lañuy wax noonu le id yaquulu fàttalakul bi muy wax ñoom ñooñ ya amsaluhum tariqa ka nga xam ne ci ñoom moom moo leen gën a leen gën jege te moo leen gën a baaxle li nga xam ne moo ci diggu doomu moo ci tane tariqatan aw yoon in labistum naan yéen ñii de moom moom saxu ngeen foofale illaa yawma lu dul benn bés mooy kii dalee na tane rek ndax ñoom ñépp ay mujrimuuna lañ way jom mu ñaa jaamu la moom moom dane moom mbir mi matul benn fan mooy ne loolu day wane ne àddina boo fi nawee di caaxaan gëmoo sa boroom tabaaraka wa taala lépp loo fi man di am bés boo ñëwee yowmal qiyaam nu say at guddoon say xéewal boo fa ñëwee day mel ni yow defoo fa woon dara àddina benn fan wala fukki fan nga fa def kon loolu la de suñu boroom ne wa yasalunaka ñoom yéefir yu màkke yi nag zaadahallahu sharafa ñu ngi lay laaj yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam anil jibaali naan la moo montagne yi fan lay mujjee faqul tontu leen nee leen yansifuha rabbi nasfa nee leen sama boroom moo koy dëbb ba mu rumbux ba mu ne rumbux mokk rumbux rabbi sama boroom nasfa daal di koy def mu rumbux moom montagne yi de fa yadaruha qa'an safsafa mu daal di koy bàyyi mu nekk pakk boo xam ne bu liis la bu tàllee ko nga xamante ni dootoo gis lan laa tara fiha doo fa gis ci suuf si léegi bu boobaa doo fa gisati wajan foo xam ne dafa wàcc foo xam ne daa am ñu fii aw xur la wala foo xam ne dafa wàcc ci suuf si déedéet loolu doo ko gis walaa am taa waaye doo gis ab tund ab la bu taxaw ab tund loo xam ne ab dun la bu taxaw loolu dootoo ko gis lépp la borom di tabaraka wa la di maasale rajaxo li nga xam ne mooy montagne yi ñu daal daal leen maasale ci suuf si dara lépp nekk benn amul fenn fu gën a jóg fa ca des may yow may din ba koroogee nag moom yattabi'una ad a la 'iwaja lahu te la nit ñépp rawatina way jomm ñaa jaamu ña di topp ad ya aji woote ja di seydinaa israfil ma ëf ci buftu bi alayhi salaatu wassalaam laa iwaja la kenn du jeng jëm feneen de mooy fa nga dégg fa ñu dégg woote ga fa la ñu jëm te kenn amul naan non man nag moom taluma yooyu quoi man moom yeen dem leen man taluma nekk fi di wuyu ay wu ay ay woote quoi déedéet wala di biférque fenn wala di jaar feneen di droite feneen loolu amul ñépp fa ñu dégg kàddu ga fa la ñu jëm de waxashantil aswaatu lirrahman waxashantil al aswaat nga gis nag kàddu yépp daal di torox daal di wàcc daal di torox lirrahman ñeel ki nga xam ne moom moo fees dellëg yërmande fala tasma'u doo dégg keroog bu booba illaa hamsa lu dul seen tepp tepp tànk yi ñuy dox bu ñu fay dem loolu kese ngay dégg am ñu ne mooy seen tuñ yi bu yëngatu te duñu wax loolu lool kese la ma ne la fii lan la suñu boroom wax mu ne wa xashatil aswaatu kàddu yi day nekk loo xamante ne nii day nekk loo xam ne day torox daal di wàcc toroxlu lir rahmaani ñeel arrahmaan lii moo tax waaye est-ce que du lii lañ doon wax ne lii mooy wane ne firi bi ñuy firee bismillahi rahmaani rahim ñun loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne bismillah ci turu suñu boroom bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahim te yërmandeem yaatu loolu moo gën a dëgër firi rahmaan moom mooy ki nga xamante ne mooy yërëm jaam yi fii ci àddina ku ko gëm ak ku ko gëmul arraxiimi moom pour ñi nga xam ne ñoo ko gëm ëllëg kese la loolu moom dëgërul ndax fii suñu boroom wax na comme niñ ko waxee saa buñ ci rombee di ko souligner di ko wane fii nee na keroog bu yowmal qiyaam xewee ba nit ñi di dem di toppi Seydina Israafil di ko seeti moom day woote fi ñu jëm fañ fa fañ dégg kàddu ga mu ne boobu baat yépp kàddu yépp day toroxlu ngir lan lir rahman kon loolu moom leer na ne kon foofu kay rahman mooy rahman rahman day dem ba yawmal qiyam te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral na ko kon nag mu ne yawma idin cey bu keroogee laatan faw du jariñ de ashafaatu ramm illaa man adina la rrahman waxati na ko lu dul ki nga xamante ne nii moom la arrahman mi fees dell ak yërmande jox rand jox li nga xam ne mooy ndigal kooku mooy mën a ramm kooku la ak ràmmoom di jariñ waaye it kañiy ràmm it foog borom bi tabaraka wa taala di arrahman mi fees dell ak yërmande daal di ko ci jox ndigal ngir ñu ràmb waajoo jële waaye kon keroog mu ne kon du jariñ li nga xam ne mooy ak ràmb lu dul koo xamante ni nii borom bi mi fees dell ak yërmande moo ko ci jox ndiggal wa radiya lahu qawla te nag gërëmal na ko wax jam waxoon bam nawee ci àddina moom nit koo kële doon wax laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul boroom di tabaraka wa taala kii de boroom di di may mu ramm mooy ñi bokk ñi nga xam ne dañoo gëmoon loolu la doon wéetal boroom di tabaraka wa taala ci ñooñu nag di jullit ñi lay tànn ñu ko neex daal di leen terale ne yow diw wala yéen yéenay ràmmu ñii yéen ñii yéenay ràmmu ñee kon loolu la moo tax mu naan wa radiya lahu qawla te boroom bi gërëmal na ko wax jam doon wax ca kaw suuf te taxawoo woon ko muy laa ilaha illa waxu ko woon rek toog waaye daf ju doon jëf nekkoon ki nga xam ne ci la jeexale woon ay fanam ki dundam suñu boroom ne ya'lamu moom boroom bi mooy ki xam ci laa yàpp téeméer bi ak fukk ne yàlla mu mooy nga xam maa bayna ay diihim li nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo nekk ci seen kanam tey ñoom jaam yi ci yawmal qiyaam la fa war a xew boroom bi moo ko xam de wamaa xalfahum waaye àddina gëñu bàyyi seen gannaaw lañ fa doon def boroom bi nee na loolu it maa ko peeg te maa ko xam wala yuxiituuna bihi ilma waaye kanta jaam yi koo jaam bu man di doon ñoom jaam yi mënuñoo peeg boroom bi tabaaraka wa taala ci xam-xam boroom bi ndax lan fu tàmbalee amul fi mu ki nga xam ne nag moom sosuwul mooy ki sos ki nga xam ne sosuwul ki sosu moom kooku mënula xam li nga xamante ne nii ba peg ki nga xam ne moom sosuwul mooy borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne nii am na lu muy xamal jaam bi waaye lool ci ay turamati meloom waaye kantaa nekk-nekkam addaatul muqaddasa mooy nekk-nekkam gu sell gi loolu moom dafa impossible jaam daal di koy xam comme na nga xam ne noonu la nekke woon laata nga xam ne benn tur takku ko amul benn melo bu ko takk mu nekk moom borom bi kese loolu moom kenn ko xamul dëgg-dëgg kooku kenn xamu ko muy borom bi tabaraka wa taala loolu lay wax ne wala yuhituuna bihi ilma te yi manu ñu ko peeg xam-xam ba xam ko dëgg-dëgg-dëgg dina la ñamal nag ci turam yeeg meloom yi loo xam ne ci ngay xamee ne ah borom bi de am na te moo def lii moo am sañ-sañ yii moom moo meloo nii nag ne nag waanatil wujuhu bu keroogee nag moom dina njàq dina nekk ñoo xam ne dañuy torox daal di toroxlu al wujuhu xar kanam yépp bindeef yépp jinneeg li nga xamante ne nii jinneeg nit li nga xam ne malaakaak lépp ci yenn ñoom ñépp dañuy nekk ñoo xam ne dañuy torox keroog ñépp wàcc lil hayyil qayyum ñeel ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg kiy dund te képp kuy dund moo la jox dund al qayyum te mooy al qayyum yi te mooy ki nga xam ne moo taxawu boppam soxlaalul kenn lenn waaye it moom al qayyum mooy ki taxawu bi mbindeef yi waaw léegi nag suñu boroom ne waqad xaaba te dëgg-dëgg kuttus na te perte na bu keroogee man képp koo xamante ne nii xamala xamala daal dina fay yenu indi fa yen xamante ne nii yenu fa zulman muy shirk muy bokkaale moo tax seydina luqmaanul hakim radiyallahu anhu waxoon doom ji ne ko woon inna zulma la shirku na inna shirka la zulmun azim ne ko woon dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy bokkaale tooñ mooy tooñ gi nga xam ne moo gën a màgg moo tax suñu boroom ne keroog moom bés boobu kuttus na képp koo xam ne dangaa ñëw yawmal qiyaam daale fa yan boo xam ne mooy yanu bokkaale waaye tamit laqad xaab waqad xaab man xamala zulma kuttus na te perte na képp koo xam ne yow da nga faa ñëw sëf ba nga fa ëndaale sëf yam doon wax ca kaw mooy yow nga ëndaale goo xam ne tooñ la parce que yow daal am nga pouvoir am nga daal ab ab lu la borom bi may ndombo tànk boo boo ëppalee nit ñi di leen ko jaay moo xam police nga bu nekk ci tali bi di noggatu nit ñi wala ministre nga boo xamante ni am nga ndomboy tànk ngay noggatu nit ñi wala yow monsieur le maire nga wala wala koo xamante ni yow sa waa kër mooy sa doom yi nga leen di noggatu ci loo xam ne tegoo ko fenn kenn def ay violence gratuite yoo xam ne di leen duma ci loo xam ne defuñu dara di mbugal nit ñi noonu suñu boroom ne gis nga tooñ yoo yële waay képp koo xam ne ngaar daa joona ay tooñ kooku mooy ci moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bam laajee saxaaba yi radiyallahu ana mooy ci ñu ne ko ah ci mooy ki nga xamante ni dañ koo saisir jël ay mbiram yépp jël ay alalam koo xam ne amul xaalis amul dara ñu jël ko mu ne déedéet ki perte mooy ki nga xam ne day ñëw yowmal qiyaam daali ay julli yu mat ay koor yu mat ay zakat yu mat waaye nag qad safakam dama hada tour na deretu kii wa daraba hada te dóor na këlee wa axada maala hada te jël na alalu kële waaye nag def lu nekk tooñ gu ne daal daanaka def na ko léegi nag bu ñëwee yow qiyaam comme ko amul xaalis bu ñuy fayaatee mooy nan la ñuy def yu baaxam la ñuy jël di ko faye ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ te di leen noggatu de léegi nag bu demee ba yu baaxam yi jeex ñu jël ñoom yu ñaawu ñoo ñële seen bàkkaare di ko sëf mu ne kooku mooy ki nga xamante ne dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy perte kon waxat dëgg-dëgg perte na te na